bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli mbokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu seen rajo ci seen jataay yi mu tuddee Riyadou Salihine ngeen koy am bis bu jot ci waxtu bi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaraka wa taala ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall te war a nekk suñ juróom-ñeenteelu daje juróom-ñetteelu daje bi ñoo ngi jeexaloon ci yi nga xam ne sopp nañ ko ci bu nit ki ñàkkee mbokkam mbaa doomam maanaam su faatulee kàddu yi nga xam ne moom la war a yëkkati jooy kenn terewu ko waaye yuuxu ya nag bëgguñu ko buntu boobu loolu doon jàngale ñu war a tey ci ñëw tey ci bunt bi nga xam ne moo ci tege te mooy alkafu amma yara min al mayti mooy li nga xam ne yaa ngi koy gis cib néew te bëgguloo ko say mbokk bëgguñu ko ndax dama aadama yi bokkuñu nu ñuy génne àdduna bokkuñu nu ñuy mujje kenn ku nekk sag mujj léeg nga tiim nit mujj ga tabarkalla yàllaa xam waaye yooyu kenn du ko waxtaane kenn du ko nettali dañ koy bàyyi rek buntu boobu buntu ba maam solo la buntu bu jar a jàng la ndax léeg-léeg nit ñi waxuma la ku faatu waaye léeg-léeg nit nekk ci euh, feebar ku ñëw seet si boo demee li ku ñëw seet si rek boo demee li yooyu ab jullit dañ ko koy tere abu rafi euh, aslam mawla rasulullahi sallallahu alayhi wasallam nee na yonent ba nee na man xasala maytan fa katama alayhi xafara allahu lahu arbaina marra mu ngoog nee na yonent ba sallallahu alayhi wasallam nee na ku sang am néew nëbbal ko yàlla jëggal la ñeent fukki yoon ku sang am néew nëbbal ko waaw sang am néew nëbbal ko man xasala mayitan fakatama alayhi mooy xam ngeen ne néew ku néewi pexe la nekk ci xaala boo xam ne bii munta defal boppam lenn léppam dañ ko koy defal ñu bàyyi ñetti nit ñu dugg ak moom ci euh, morgo wala ci sangukaay summi ay yéreem kon lu ne mën nañ koo gis ci yaramam summi ay yéreem gis ci yaramam euh, yoo xam ne kenn mësu ko caa gis <coughs> xam ci yaramam lu ñu bari xamut loolu moo tax lislaam jëkkër sang jabar jabar sang jëkkër loolu mooy lim gën a bëgg allahu akbar jëkkër sang jabar jabar sang jëkkër waaye bu doon ci suñu réew mii tey góor faatu jëkk jabar ja ñëw di ko defar da nga gis mbokk ya daal ne waaw dee gi safu ko bu ko safoon du def nii muy def ñoom dañoo bëgg ku déggi saf dangay ngay walbatiku di salfaañu di xëppoo suuf lu ni nga dugg ca loolu lañuy bëgg ñoom waaye déedéet néew ku ko sang ku nekk war nga koo nëbbal bu ko defee yàlla jéggal la fukki ah ñun fukki yoon bu fekkee wax nga ca lu dul noonu nag ni la yàllay jéggale ci boo ko defee nii noonu la lay mbugale ci wax jooja dégg ngeen nettali ba ca euh, ka ñu doon sang ca Madina ndaw sa di ko sang ba noppi jiiñ ko baat bu ñaaw loxo ba taq ci yaram wa ba ñu ko dóoree juróom-ñetti fukki yar la loxo ba door a dañ kon ku gis cib néew loo xam ne du noonu bu ko kenn yëg ko dul yow mi ko doon sang wala yéen ñu ko doon sang bu àdduna yàqu mukk ba nga waxtaane ko ndax ñeen fukki tuyaaba yi bu la ko kenn xañ ñeen fukki njëggal yi bu la ko kenn xañ te ku yàlla taajoon di la wax say bakkaar ngay lim ba muy ñeen fukk yaakaaru mën a da dese bakkaar loolu lu ama am solo lu jara jàng la ci ñi nga xam ne ñooy taxawe néew yi ñi nga xam ne ñooy taxawe ñuy sukuraat tabarakallah mu ñëw ci beneen bunt moom al imaam Nawawi muy asalaatu ala al mayit wa tashyiihi wa xuduuri dafnihi wa karahati itibaa'i nisa al bunt bi day jàngale jullee néew waaye gunge néew waaye levée de corps waaye day tere jigéen ñi di dem ca leve de corps ya allahu akbar wa karahatu ittiba'i nisa al janaiz ma ngay tere jigéen ña teewe levée de corps maanaam bëgguñu ko bëgguñu ko bëgguñu ko mooy jigéen ñi ko yàlla yónni woon sallallahu alayhi wa sallam ba sañoon jigéen du dem levée de corps ñun nag sunu fii moom jigéen ña ñooy ëpp góor ña ñun sunu fii ba demee principal wala Dantec mbaa Fann mbaa foo ci dem ci hôpitaux yi levée de corps jigéen ñi ñooy ëpp góor ñi yonente ba day moom sallallahu alayhi wasallam bu sañoon jigéen ñi fa ëpp soo gisee araamalu ko nag xanaa mu tere ko tere goo xam ne gii du terek dogu dinañ ci ñëw ci hadis bi mooy xay na léeg-léeg ka ñuy yëkkati nekk jigéen te ay jigéen mënuñu faa ñàkk ngir sang kook defar ko gunge néew xam ngeen lu bari tuyaaba la gunge néew xam ngeen ne lu bare bari tuyaaba la tabarkalla sallallahu alayhi wa sallam ma ngi cey wax ci ku ànd ci néew ba ñu defar ko ba denc ko la nga cey ame waaw ci tuyaaba yu bari mu ne Abu Hurairata radiyallahu anhu nee na ba neena sallallahu alayhi wa sallam man shahida al janazata xata yusalla alayha falahu xiraat wa man shahida wa man shahidaha xata tudfana falahu xiraataani qiila wa mal xiraataani qaala mithlu al jabalayni al azimayni muttafaqun alayhi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fekke fu ñuy defare ab néew nga nekk fa ba ñu jullee ko am nga tuyaaba ju ni xiraat mu ne boo fa nekkee ñu sang ko ba ñu jullee ko nga ànd ca ba ñu suul ko ba noppi fa lahu am na ñaari xiraat saabi ne waaw luy xiraat mu ne xiraat daal ci tuyaaba mi ngi toll ni ñaari montagne yu mag ñaari montagne yu mag ni ñu toll noonu la xiraat toll xiraataani kon boo fekkee néew ñu di ko defar ba jullee ko am nga tuyaaba ju toll ni montagne bu fekkee continué nga nag ba ànd ca rob ga am nga ci montagne moomu tuyaabay ñaari montagne te fu ñuy peesee jëf ku indi montagne ay ton ngay indi fu ñuy peesee jëf ku fa indi ay montagne ay ton ngay indi kon kooku ay balance mën naa diis lool lu ko diisal ànd ci rob ba nu jullee waaja ba suul ko loolu moo ko moo ko ko may loolu moo ko ko may la waaw ndax sallallahu alayhi wa sallam dafa tere jigéen ñi ànd ci rob xañ leen lii déedéet xañu leen lii mukk ndax tuyaaba ji ñépp a ko bokk ci ñi nga xam ne ñoo taxawe néew bi ndax bu ji bu nit di ñëw àdduna tuyaaba ja ci jigéen ñi amee moom la yàlla defal góor ñi bu nit di génn àdduna ñu am ci tuyaaba jooje ñu jëliwaat ci abu hurairata radiallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na man ittabaa janazata muslimin imaanan wa ihtisaaban wa kaana maahu xata yusalla alayha wa yufrax min dafniha fa innahu yarjicu min al ajri bi xiraatayni kullu xiraatin mithlu uhud wa man salla alayha thumma rajaca qabla an tudfan fa lahu fa innahu yarji'u bi qiraatin rawahu al Abu Hurayrata nee na ba nee na sallallahu alayhi ku topp cib rob jullit bu topp ci jullit bu ñuy rob imaanan waxtisaaban gëm yàlla ak yàlla rekk tax li tax sallallahu alayhi wa sallam boole ci imaanan waxtisaaban léeg-léeg nit topp cib rob te gëm yàlla taxut ragal mbokki ki faatoo tax ak bëgg ñu gis ko léeg nga dem ci mu dëj ba ñibbi te kenn gisu la kooku yàllaa tax mu ñëw waaye ka dem ci rob mu fexe bu mbokk yi gis ko balaa ñibbi kooku daa ragal rek daa ragal ko ko xas moo tax du am tiyaaba jutal ni ji nii man ittabaa janazata muslimin imanan gëm gëm yàllaa tax mu topp ca mooy lan yëg na lii muy def luñ ko sant la waxti saaban te def ko te yàlla rekk a tax wa kaana maahu xata yusalla alayha ànd ak néew ba ànd ak néew ba ba ñu jullee ko wa yufrax min dafniha ànd ak néew ba ba ñu nopp ca rob ga suul ba pare kooku su dee ñibbi ñaari xiraat lay yóbbu ci tuyaaba xiraat bu ci nekk mi ngi toll ni montagne um Uhud ci ñi dem Uhud xam nañ moom mooma nam toll tabarakallah te itam ba Uhud tolloo noona junni at la ci ren ak ñeenti téeméer ak fanweer kon yéegu nit ñaak wàcc gaak yooyu ku dem xam naa gënoon na faa ngande waaye daal ku jóge ca rob ba loolu nga yóbbaale sa kër ci tuyaaba koo ci xam ne kii nag dangaa am ay occupation professeur ba tax mënoo fekke lépp waaye yow dëpp nga avant ñu koy suul bi maana dañ koo sang sàng ko jullee ko yow nga ñibbi yow tam am nga tuyaaba ju toll nii montagne Uhud montagne Uhud mooy kullu kullu ziyaar ba ko gaa yi def montagne moom mi nga xam ne ci la ñuy yéeg te yonente ba sallallahu alayhi wasallam yéegaloon ci saaba ya kera ba ñuy xeex Uhud mu ñëw ci hadis bi nga xam ne nag moo tere jigéen ñi e, dem ca levée de corps ba soxna suñu wax ummu atiya radiyallahu anha moo ko nettali ummu atiya mu ne nuhiina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alayna mu ne tere nañ ñu lem levée de corps waaye dëgër luñ ca tere ga tere nañ ñu dem levée de corps waaye dëgër luñ ca tere ga ku dëgërut bopp nag saa bu gisee tere bu mel nii keroog lay bàyyi waaw ku dëgërut bopp saa bu gisee tere gu mel nii keroog lay bàyyi maanaam bu ñu ko teree du jar ñuy yorub yar waaw am na ñoo xam ne bu ñu leen teree tere ga du jar ñuy gàddub yar déedéet dañ leen tere benn yoon rek li li ngay def di baaxut la ñoom seen yooyu rek nga daal di bàyyi waaye nag ku dugal bopp ñaar la ñuy wutub yar door koo tere moo tax mu ne nuhiina an ittibaa'il janaa'iz walla lam yuhzam naa ña nga xam ne dëgëruñ bopp ñëpp dañu daal di bàyyi ñu dem leve de corps euh, benn bis sallallahu alayhi wasallam ñëw na ca levée de corps ba fekk ay jigéen nga toog mu ñëw ba ci ñoom ne leen eh, da ngeen di sang ñu ne ko déedéet da ngeen di sang mu ne déedéet yéen a koy jullee mu ne déedéet mu ne kon dem leen ñibbi du ngeen fi jëlee lu dul bàkkaar tubarkalla loolu jar naa bàyyi xel lool ci jigéen ñi nga xam ne levée de corps yi dañ fay fees dell di joxante loxo di joxante lex di akolaat di waxtaan mel ni dara xewut te sunu boroom jël kenn ci ci ñoom wala jël kenn ci ci ñun tabarkal ñu ñëw ci beneen buntu mooy sopp nañu ñiy jullee néew bi ñu bari takfirul musallina alal janaza ñiy jullee néew bi sopp nañ ñu bari sopp nañ ñu bari mooy nan ko yëgal ñu baree bare bari doon ñu baax doon ñu yiw ndax ñi nga xam ne ñooy jullee ki nga xam ne moo faatu bari ndax bariwaay googu def ci am solo bariwaayu nit ñi daf ci am solo lool Aïcha radiyallahu anha nee na maa yonente ba nee na sallallahu alayhi wa sallam maa min mayitin yusalla alayhi umma min almuslimin yabluxuuna mia kulluhum yashfacuuna lahu illa shuficu fiihi rawaahu muslim hadis bu am yaakaar mu noonu nee na amul benn néew boo xam ne mbooloom jullit dañ koo jullee te mat nañu cent maanaam mat nañu téeméer ñoom ñépp di di ko ñaanal yàlla lu dut yàlla nangu ñaan ga ñoom ñépp di ko ñaanal intervention lu dut yàlla rus leen nangu intervention boobu comme ñi koy jullee mat nañu téeméer allahu akbar hadis bu bu bu bu bu bu bu yaakaaru la moo tax ña nga xam ne ña nga ca Màkka léeg-léeg nga dégg ñu ne asalaatu alal amwaati yarhamukumullah nga xam ne li lay jullee mat na million daanaka ñooñu it tabarkàlla kenn ëpp leen sens kenn ëpp leen sens ña leen di jullee ay ñoo xam ne dañoo aj si Màkka fenn fu ñuy jóge fa awliyaawlaa yi nekk ci aqtaab yi nekk ci kummal yi nekk ci lu ne na ci seen biir kaang fóore yi fóore yi allahu akbar moo tax foofu xamanteeg ñu baax ñi c'est très important professeur Djibi xamanteeg ñu baax ñi ndax génn àdduna ñu baax ñi jiite la sunu mbokk mu baax ma ndeysaan euh, dafa génn àdduna bi muy lett génn àdduna mu dénkaane bu ñu ko dee jullee sàppe si ci kanam nañ ko dimbal rek ñi mokkal alxuraan taxaw ci ndeysaan allahu akbar ñu mokkal alxuraan ñoo ci taxaw keroog maanaam sàppi su njëkk si yëpp ay kaang lañu ana diw ñu ne mi ngi nii ñu ne kon na ñëw ci kanam ndax diw a ngi fi ñu ne waaw na ñëw ci kanam diw nag ndax mi ngi fi ñu ne waaw na ñëw ci kanam ba kaang foo ba kaang yi ne ci kanam maanaam sàppi su ci kanam ñëpp a mokkal alxuraan noonu la ko waxe woon ndax moom daa mokkal alxuraan ca kaang ya la bokk allahu akbar ma min mayitin yusalli alayhi umma min almuslimin yablughuna mi'a kulluhum yashfa'una la illa shufi'u fii hadis boobu muslim moo ko nettali tabarakallah ñu jële ci ibn abbas ci buntu boobu ba tey radiyallahu anhuma mu ne dégg na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam naan ma min rajulin muslim yamuutu fa yaqumu ala janazatihi arbauna rajulan la yushrikuuna billahi shay'an illa shafaahum allahu fiihi rawahu muslim cey mu ne jullit bu faatu jullit bu faatu ba nga xamee ne ña ngi koy defar quarante personnes taxawu ko quarante personnes yoo xam ne la yushrikuuna billahi duñ boole yàlla ak dara bu ñu ñaanee yàlla mu jëggal ko rek yàlla jéggal ko allahu akbar quarante personnes yoo xam ne lay suriku ni billaay duñ bokkaale yàlla quarante personnes yoo xam ne kenn du ci pétaawuli quarante personnes yoo xam ne kenn du ci gisaanelu waaw bàyyi nañ pétaawuli bàyyi nañ gisaanelu yooyu xeeti bokkaale yépp bàyyi nañ ko quarante personnes yoo xam ne du ñu tàqalee diine ak dawla maanaam état ak diine quarante yooyu taxaw ne sunu borom euh, in kaana muhsinan fa sib ihsaanihi sunu borom nangu wa in kaana musiyan fa tajaawaz an sayyaati borom nangu ci allahu akbar wa marsad ibn abdullah albazaniy nee malik ibn hubayr radiyallahu anhu nee moom Malik su masaan di julli alal janaasa fa taqaala annaasa alayha jazaahum alayha thalathata ajza Malik moomu su daan jullee néew bu xeebee nit ñi dafa leen di tas bañ mat ñetti sàppe su xeebee nit ñi dafa leen di tas bañ mat ñetti sàppe maanaam lu nit ña tuuti tuuti rek mu jéem ko def ñetti sàppe su xeebee nit ñi mu ne kaana malik ibnu hubayr malik doomi hubayr radiallahu anhu ida kaana ida salla ala aljanasati fa taqaalla annaasu alayha jazaahum alayha malik su masaan di jullee néew su xeebee mbooloo mi rek daal koy tas def ko ñetti sàppe su ma benn bi su mu daan ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa man salla alayhi thalathatu sufufin faqad awjaba mu ne képp koo xam ne kii faatu nga ñetti sàppi jullee la dugg nga aljanna allahu xam ne kii faatu nga ñetti sàppi jullee la dugg nga aljanna yàlla nañ dugg aljanna ngeen dugg fa rawahu abu dawud wa tirmizi wa qaala xadisun xasanun kon foofu buntub ilimaan yi la ci wàllu jullee néew gi ci wàllu ñu ñuy tànn ci wàllu ko ñuy doxloo mu julli ci wàllu nu mbooloo may toll ci wàllu nu ñuy def sàppe sa yooyu yu ama am solo la ci buntu boobu tabarakallah ñëw ci beneen bunt mu di li nga xam ne kuy jullee néew loolu lay wax maa yaqra'u fi salaatil jana janaza buntu boobu boo demee ci téere yi ay riwaayaat lay am ñii di jullee ne ñii di jullee ne ñii di jullee ne bii nag la al imaam Nawawi yu tànn rahimahullah al imaam Nawawi moom bi ñuy bëgg a wax moom la tànn ci Riyadu Saalihiin nee na ko jullee néew da ngay kabbar ñeenti kabar da ngay ñeenti kabbar ndax jullee néew amul rukkoo amul sujjóot waaw jullee néew amul rukkoo amul sujjóot waaw bàyyi xaadima jaxate kala allazi alallahi tawakkala ca kër ma kala dana toog ci penc ma di waxtaan génn góor ne moom day diw mii moom la ko dénk su su génne àdduna moo koy jullee bàyyi xaaj na ko yow dangaa mën a jullee mu ne ko ah man mii la wax de mu ne ko waaw bàyyi xaaj na ko waaw léegi soo doon jullee néew bi nga sujjootee ak dég jam la ci jë ban loxo nga koy dindee nday jooram càmmoñ góor gën a tekkam yàgg mu ne ko ah nday joor mu ne ko looloo tax mënoo jullee ndax jullee néew amul sujjoot bag dégg la jam cib jë saan allazi alalay tawakkala ca këram makkala rahimahullah waraat yaa kon jullee néew ñeenti kàbbar la kàbbar bu njëkk bi ginnaaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim day jàng al-fatiha fatihatul kitab lay def ci kàbbar bu njëkk bi ginnaaw a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim day jàng al julli googu mën naa am a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-fatiha ba mu jeex mu kabbar ñaareelu kabbar daal julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima loolu foofu la ci mu daldi muy kàbbaru ñaareel ba moom imaam Nawawi nag nee na ci jamonoom am na ñu baree baree bari ñoo xam ne dañ cay jàngale inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nee na loolu julli ga mën naa ñàkk wir waaw su fekkee da yem ca loola kàbbar ba noppi rek daal ni inna allaha wa malaikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima nee na julli ga mën naa ñàkk wir kon daal la gën mooy allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallayta ala ibrahim loolu la el imam Nawawi wax kon ñaar lu kàbbar baa ngi noonu ñetteelu kabar bi mu ñaanal ki nga xam ne moom la ñuy ñu ne ko ana ñaan gi mu ne danaa ko indi insha allah mu ne ñeenteelu kabar bi mu ñaan moom tam ñaan nga mooy allahuma la tahrimna ajrahu wala taftinna baadahu waxfir lana walahu ñaan googu it boo seetloo am na ñoo xam ne bu ñu defee ñeenteelu kabar dañuy sëlmal rek direct dañuy def ñeent ñeenteelu kabar bi rek daal di sëlmal ca saasa euh, ñaan googu it gudd du ci wàññi dara ñetteelu kabar bi mu nga nee na ñu li ëpp ci nit ñi it nañu foofu kabar rek sëlmal kabar rek daal di sëlmal nee na ñu baree bari loolu lañu ñu kon suñu bind bi daf ñu doon jàngal tomb yi nga xam ne moom lañu romb mooy kuy defarub néew loo gis na nga cene cell ak itam tuyaaba ji nekk ci gungeb néew ak jullee ko waaye tere nañu jigéen mu bokk ca naka noonu sopp nañu ñuy jullee néew bi ñu bari bu ñu bariwut ñu tas ko ba mu ñetti sàppe naka noonu li ñuy jàng ci rakka bu njëkk bu ñaaral bu ñetteel ak bu ñeenteel wala kabar jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo ak suñu fa yëkkate jataay bi ci kanam tuuti ñu wéylaat ko incha allah subhanahu wa taala yàlla yàlla nangul leen nangul nu defar seen i mbir defar suñuy mbir te def suñuy poos dara ngeen ànd loon ci waxtaan moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu